je pense mën nañoo commencé incha allah. Euh, fan la ñu amoon ci gerte ñu ngi yemoon wa amma furuduhu fa sitta. wala furudu sara waaw furudu wudu. Euh, waaw parce que mooy page dix bi quoi. ñu ngi yemoon ci yaa ayyuha alladina amanu ida qumtum ila sala je pense euh, verse boobu sax la ñu waroon détaillé quoi. ci wudu waaw lu wujuhakum naa. bismillahi rahmani rahim alhamdulilah wahdahu wassalatu wassalamu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man waalaahu mu ne wa dalilu qawluhu ta'ala mooy dalil li nga xam ne moom mooy lii wane wali tegtale ne mbir yi ñu tudd ci jàpp ne farata la téere bi la shakk ne mulaxas la waaye dafa génn tuuti li ñuy faral tudde mulaxas ci fiqh al-Mulaqqas al-Mulaqqas ci fiqh mooy téere nga xam ne muxtasar la wala boog al-muxtasar fiqh mooy téere boo xam ne dafay mujarrad adilla mooy dañ koy bind te duñ ko teg adilla yi donte su sax mën naa doon tom waaye su fekkee dañoo indi masaa'il yi duñ ci indi dalil loolu ñu tuddee al-muxtasar mooy indi ko du indi li nga xam ne mooy al-adilla waaye téere gis ne muxtasar la ci li ko tax a jug mooy indi lenn ci. Eh, ci ay adilla waaye ba tey gis ni eh, yan day indi lenn ci ay adilla loolu nag mi ngi koy jële fiñ ko fiñ ko ndax téere bi ca xam cosaan fiñ ko jëlee moo wuteeg li xam mooy jubluwaayu tere moo tax waxee ci fiqh ne téere muxtasar wala sax ci eh, ilm ci ulum yi ma général muxtasar mooy bi nga xam dañ koy bind rek dañu indi ay adilla fii dañuy indi ay adilla yi sharh bi dam ñu wàddalu koy indi doon la yenn ci adilla kon bàyyi xel na ba tey fiq madhabi la ci yoon mi jaar mooy yoonu jàng muxtasar ci fiq waaye nag teewul day indi yenn ci adilla yoo xam ne ci la koy jàpp d'une manière euh, générale moo tax mu indi fii nii da mooy dalilu li nga xam ne mooy yàlla ne mbir yi ñu tudd farata la ci jàpp mu ne wa dalilu qawluhu ta'ala yaa ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn yàlla sunu boroom mu ne kon yéen ñi nga xam ne yéen a gëm soo leen jugee jëm ci ci julli da raxas seen xar kanam seeni yoxo ba mu egg seeni conc ngeen masa seen bopp raxas daal di masa seen bopp masa li nga xam ne mooy raxas seen tànk ba mu egg ci seen ci seen ci seen dojoor kanan ma dalilu fii ni aay bi ne xasul waj raxas kanam mooy wax yàlla seen boroom ida qumta ila fa faghsilu wujuhakum lan ma dalilu raxas loxo yi ba ci conc bi mooy wax ji yàlla sun borom wa aydiyakum ila al marafiq dalil madmada wal istinshaq li nga xam ne gàllandiku ak saraxandiku waxoon nañ di dugg ci waxi boroom yaa ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila ila as-salati faghsilu wujuhakum day dugg ci raxas gi ñuy raxas li nga xam ne mooy mooy kanam waaye ñoo tamit xadiis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne idha tawad fa idha tawadda'ta famadmid mu ñëw ci xadiis bu fa idha aw idha tawadda'a ahadukum falyaj'al fii anfihi maa'an thumma lyastanshaq bu fekkee dangay jàpp nanga daal di mooy xariisu Laqiit ibnu Sabira bi nga xam ne ibnu Sabira mu yéen ne ko idaa tawadda'ta fa madmid min Abu Daawuud mooy su fekkee dangay jàpp na ngay gaxandiku te al amru yaqtadi al wujub ki daf ko digal daf ko digal ne ko gàllaxandikul kon loolu daal di feddali li nga xam ne kon ne al madmada day dugg ci xam ne mooy raxas al waj bi ñëw ci bi ñëw ci al Qur'aan Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax tamit ne ida tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanshiq mooy kon sarax ndiko gi xam ne doxoon nañ day dugg ci li nga xam ne moom mooy raxas li xam ne mooy xar xar kanam ñu ne ci Tabarani def Musnad Shaami am na lu nduroog loom lu Al-Bukhari daal di daal di solo ci xadiis Abu Hurayra idaa tawadda'a ahadukum falyaj'al fii anfihi maa'an summa liyastanthir mooy su fekkee ne kenn ci yéen dafay jàpp na jël ndox mu dogalu ko ci ci bakkanam su ko defee mu daal di sarax raa bi jiitu yes falyastanshiq mooy xëcc ndox istinshaq mooy xëcc gi xëcc gi xëcc ndox mi sa bakkan al istinthar mooy génn gi nga koy gi nga koy génne matrowa al Bukhari bi nga xam ne Bukhari hadis Abu Hurayra tamit al Bukhari man faraj fi anfihi ma'an thumma yastanthir istinthar wala shakk su ko waxee rek mooy kon def na mooy istinshaq fii tamit dafa ñëw ci lamal amr te liy cosaan ci amr ci ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy lu lu war la kon ñi am nañ ci dali ci alquran dali ci sunna yonent bi sallallahu sunna yi dañoo di faram fàccee li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy alquran dali la tamit ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp nañu ne comme ñëw ci xadis Usmaan euh, yeneen yeneen xadis ñoom dañoo ñëw wane jàpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo damay jàpp dafa gàllaxndiku daal di saraxndiku te li nga xam ne mooy jëfu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci gën a wér ci usul mooy yonent lu mu jëf ngir leeral ndigal mooy jëfu jooju dafay dellu ca la muy ca la muy leeral mooy su ndigal daal di ñëwee yeneen daal di jëfe la mu jëf te mu dellu ci ndigal koy delloo ci la mooy lu war mooy delloo ko ca la muy ndigal lañ koy jëfe su fekkoon ne ci lu ñu sopp la ñëw yonent jëfe dañ jël jëf ji la ko ci lu ñu sopp ci lu wér ci gën a wér joxe usul mooy jëf nekkut ne mutlaqan lay doon luy tegtale wujub mais soo fekkee jëf ji dafa ñëw di leeral ndigal goo xam ne fañ koy dellu mooy ci lu war jëf ji itam dañ koy dafay tegtale li nga xam ne mooy euh, al wujub li tegtale ne dañuy raxas li nga xam ne kon moom mooy bopp wala ñuy masa bopp mooy amsahu bi ru'usikum nopp yi luy nopp dafa bokk ci nga xam mooy bokk ñu ci xadiis al udnaani mina mina ras al udnaani mina mina ras ci abu abi umaama waaye xadiis bi xadiis da boo xam ne da por ñu wute ci ci ku wéram donte suñu xoolee nopp naam xool li nga xam ne moom mooy mooy bopp ak définition boobu gis ne nopp moom fa dugg mooy fa koy gën a dugal mooy ci mooy ci bopp nopp ñetti mbir moo mën a am imma ñu ne imma ñu ne nopp ci bopp la bokk imma ñu ne bokk ci kanam imma ñu ne moom mbifi boppam la mooy odo la boo xam ne bu bu bu xam ne duñ ko boole ci bopp duñ ko boole ci ci ci ci kanam waaye soo xoolee luga li muy li muy tegtale naam mooy dangay jël bopp dañuy jël ras mu daal di tegtale fi karaw di sax ak lépp luy kanam ak nopp mooy soo tàmbalee ci put gi ba ci kaw lépp dañ koy faral tuddee ra's suñu tàqalee daal di tàqalee li nga xam ne mooy ra's googu noonu wala bokk li nga xam ne mooy bopp nit dàggale ko ñaar am luñ tuddee yenn saa yi ñu ko itlaq tuddee ko ra's mooy li nga xam ne fa la karaw gi di di sax imma ñu boole ci nopp ba kon mu doon fi karaw gi sax ba ci nopp yi imma ñu génne ko ci kon su boobaa du des lu dut ne nopp dafay bokk ci li nga xam ne mooy moom mooy kanam waaye li gën a yor mooy ne li nga xam ne moom mooy nopp moom ci bopp lu bopp moo tax ñu koy masaa moom ak moom ak bopp loolu mooy kon lii tegtale ne tamit dañ koy ndees koy ndees koy masaa kom ni ñu masaa li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy bopp euh, wallahu ala ak tamit yonent bi sallallahu alayhi alayhi wa sallam jëf gi nga xam ne moom la jëf ndaa di masaa bopp masaa li nga xam ne moom mooy moom mooy nopp lool tamit day tet tele ne kon jëf jooju noonu dafay tegtale al wujub ne dafa war ndax euh, la muy leeral ab ndigal la bu jugee ci ci borom def ci cosaan mooy bu nekk li nga xam ne lu lu war. mu ne wa arjulakum ilal ka'bayn kon li nga xam ne mooy wane ne raxas tànk daa bokk ci farataay julli mooy wax ji wax ne wa arjulakum ilal ka'bayn fii nii ci jàngin bii nii dañoo jël daal di. Euh, nasab li wa xam mooy wa arjul arjulakum a kabayn ci jàngin bi loolu mooy wan ne kon la koy fi'l bay dal ci moom mooy faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum mooy ni koy nasab bi mooy ne kon des koy des koy raxas suñ ko jàngee wa arjulikum waxoon nañ leen mujaawara moo tax ñu def koy ñu def ci kasa wax nañ ne kon su fekkee arjulikum dañ ko def li nga xam ne mooy dañ koo jar ñaari mbir la mooy ñi ne lay cosaan ci moom mooy marfo la ma mansub la fii nii jaar di koy ñu def ci kasara bi ngir li mu jaawal ndax fa jege baat bu ñu bu ñu jar bi ruusikum arab day faral di doxale noonu. imma ñu ne kon fii li muy tegtale wa arjulukum bi la muy bëgg a joxoñ mooy day joxoñ xam mooy masa masa li nga xam ne moom mooy moom mooy alxuuf naam arjulakum moom la nga appelé li nga xam ne ahlu sunnati wal jamaa ci nekk euh, ñenn ci waa bi daal ñenn xam ne ci ay borom xam xaw nañoo génn topp daal di wax wax yu xam ne seen i wax xaw naa daje ci raxas li nga xam ne tànk ba mu dem lu leen di doon lu leen di ràññale leen di ràññale gi waa waa bi daal moo tax yenn sax ci borom xam-xam yi dañ koy faral di dugal ci li nga xam mooy eh, masa xuuf nañ koy faral dugal ci seen usul ahlu sunna wal jamaa ngir ràññee gi mu ràññee ahlu sunna ak waa bi dañu ràññee ahlu sunna ka Shia ndax ñi nga xam wax ne tànk dees koy euh, dees koy masa dañuy dàq li nga xam ne mooy masa xuuf mooy dañuy dàq masa ci xuuf mooy ko saxal masa xuuf saxal li nga xam ne raxas li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy mooy tànk kanta lii da dalilu tartib li nga xam ne mooy tegtale ak tartib ne dañoo war a toftale cër yi raxas bi mooy waxu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibda'u bima bada Allahu bihi la bokk bokk nañ ci tegtal mooy loolu ibda'u bima bada Allahu bihi mooy Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xaj dafa tàmbaleen fi yàlla subhaanahu wa ta'aala tàmbale mooy ne yàlla sunu boroom lii la ba muy toftal dafa tudd ay mbir daal ci toftal daal ci toftal leneen mooy dafa tudd alwaj tudd li nga xam ne mooy loxo yi tudd kanam tudd loxo yi tudd li nga xam ne mooy masa bopp tudd li nga xam ne mooy euh, moom mooy raxas raxas tànk kon tàmbalee ca yàlla tàmbalee mooy li war mooy moom la njëkk moom la njëkk tudd donte dalil mel noonu xaw na xaw na bañ a xaw na bañ a dëgër mooy day tegtaloo bada Allahu bihi euh, ndax soo delloo fa muy dellu mooy alwaaw bi moo ñëw ci ci aay bi ndax yaqtadi tartib wala li mutlaq al jam' comme ni nga xam noonu la ñëwee ci ci usul fiqh noonu la koy baxte doonte cosaanu baxte bi du du usul fiqh ci luga lay dellu mooy baxte lan mooy xuruuf yi dañ koy jiital ci li nga xam ne daa bokk ci mbir yi dolli ci usul fiqh moom lañuy jiital ci usul fiqh yi baxte yi nga xam ne jëm ci xuruuf ak seeni seeni dilalaat ak la muy la muy tegtale waaye baxte boobu noonu baxte ci luga lay ci luga lay lay dellu ci maani maani xuruuf lan la xuruuf di tegtale waaye a sax mooy ne waaw moom li mutlaq al jam mooy daal di tudd ay mbir toftale ko ak waaw day wan ne mbir yooyu ñoo ànd waaye toftal tegtewut la cay cosaan bokkut luy tegtale ne bii moo topp ci bële daa bokk ci xuruuf yi nga xam ne wala bokk ci eh, li waral wuute yi boo xam di wuute mooy al ishtiraak tan bokk na ci li ëpp li war boo xam fuqaha di wuute mooy al ishtiraak mooy benn mbir boo xam ne am maanaa yu bari wala ñaar wala ñett ñaar wala ëpp ñaari maani yoo xam ne da koy am ci tëgginam wala bokk suñ ko defee ci ci jumla bi wala lu muy ca la muy tekki te amul benn ci tekkin yooyu boo xam ne moo domine ba ca des su boobaa loolu ngir daal di mën a tekki bu daal di mën a amul zaahir mooy dafa ñëpp a ca yem mooy suñ waaw bi su ñëwee mën nañ caa jublu mooy ni muy tegtalu ni mu nañ ci mën a déggee soo waxee ka ñu wax moo jiitu. loolu lañ mos a déggee tamit ne koñ mos a wax diitu wut mooy li mu toqal jam léegi xam ndax léegi nag des koy euh, la cay zalay lañ koy fañ koy delloo mooy tartib la su boo defee foog mal qara'in yoo xam ne ay adilla yu génn foofu yu nekk ca biir ci siyaax bu ñuy mën a won ne loolu dafay euh, waaw bii nii kon damay tegtal moom mooy ngi daal di am boo xam ne gis ne kon fii li muy lu koy tegtale mooy Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ma badallahu bi tàmbaleen fi yàlla subhaanahu wa taala tàmbale mooy ci yàlla sunu borom ba muy wax ci as-safa inna as-safa wal marwata dafa tudd as-safa daa tudd al-marwa yéen defen ibda'u bi ma bada allahu bi kon ci lañ teg lañ tudd dañuy tàmbalee safa doog ceeg li nga xam ne mooy euh, mooy marwa inna safa wal marwa min sha'air min sha'air léegi ndax dañuy jël léegi fu ñu gisatee rek daan ne ibda'u bi ma bada allahu bi li mën doon dalil ci nekk fan waaw bi fii li li koy tarjeex ne fii nii li tartib la mooy xadis bi ñëw ci safwal mara ibda'u bima bada allahu bihi léegi beneen waaw bu ñëwet ci alquran wa sunna foog ñu amal dalil bu tagtele tartib la euh, su nekkul loolu ñu bàyyi ko ci mutlaqul jam ala kulli su nekkul loolu kon foog kii wax tamit mutlaqul jam fu mu andi li nga xam mooy mooy dalil wallahu a'lam kon fii la dalil bi nga xam ne mooy gën a dëgër tartib bi mooy soo xoolee siyaaqu aaya bi yàlla sunu borom ya ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila as فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn amut lenn lu war a tax ñu jël arjul daal di koy teg ci ginnaaw bi ru'usikum lu du tartib na su fekkoon ne tartib bi nekkul lu ñu jublu kon li gënoon yellu mooy wa arjulakum daal di jiitu wamsahu bi ru'usikum ndax moom daa bokk ci li li ñuy raxas yàlla tudd li ñuy raxas daal di teg ci diggante la raxas mu daal di cay dugal lu ñuy masaa delluwaat ci la ñuy raxas loolu mooy wan ne kon fii nii liñ ci jublu mooy tartib mooy tartib yi daa nekk loo dañ ko dañ koo jublu yàlla yaa a alladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum raxas seen xar kanam wa aydiyakum loxo ila al-marafiq mu teg ci wamsahu bi ru'usikum lan mooy faida daa di jël arjulakum teg ko ci ginnaaw wamsahu bi ru'usikum lu dut ne arjul daal koy raxas daa war a ñëw ci ginnaaw wamsahu bi bi ru'usikum loolu daal di tegtal li nga xam mooy at-tartib la beneen tamit mooy dalil ci li mooy yonent jëfu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la lañu daal di koy soxal wa solo jële ci moom ci jàpp mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñii la doon ko doon toftale te wax nañ ci sànq ne ci loo xam ne yoon sol da koo jëf te mu jëf nekk luy leeral. lu ñu digle ci anam goo xam ne digle lu war la soobaa jëf jooju dafay tegtali li nga xam ne mooy mooy war kon jëf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lañu solo jëla ci moom ci jàpp mooy di toftal gi ñëw ci alquran wala boog niñ ko tuddee ni ci alquran noonu la ko doon noonu la ko doon noonu la ko doon tuddee noonu la ko doon toftale naam <coughs> mu des xam ne mooy mu ne wa rasulu qaala tabdu bi Allah bi donc fa loolu jug nañ ci sànq mooy ne mooy borom yu bari li ñuy faral di tegtaloo ci wàllu euh, ci wàllu jëm ci euh, at-tartiib mu ne daliilu muwaalaat hadiisu saahibi lum'a an an-nabii sallallahu alayhi wa sallam annahu lammaa ra'aa rajulan fii qadamihi lum'atun qadra ad-dirham lam yusibha al-maa amarahu bil-i'aada mu ne li nga xam ne mooy daliilu muwaalaat mooy jëf yi mooy gaaw gi ñu waxoon Euh, mooy gaaw gi nga xam ne mooy mooy mbir yi daal di tegaloo mu bañ am temps bu leen di di séparé bu bu bu yàgg mooy xadiisu saaxibu lumca mooy ka xam ne dafa jàpp ba pare yonent bi sallallahu alayhi wa daal di gis ci li nga xam ne mooy lenn ci tànkam mooy wenn wow wow naam bu tolloog euh, taayu dirham gis ne yonent bi dafa ndox laalu ko. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koo digal mu daal di mu daal di jàpp digal mu daal di jàpp waat comme ni ci xadiis Xaalid ibn Mi'daan ala kulli haal Yonent bi sallallahu jàppal ñu ko loolu mooy wane naam yéen dañ ko irji' fa ahsin wudu'ak dellul comme ni ci Muslim dañ ko génne dañ ko ko dellul ci xadiis Umar ibn Xattaab dellul nga daal di koy nga daal di rafetal sa li nga xam ne mooy mooy njàpp ñu ne Yonent bi ko mu daal di raxas li nga xam ne moom mooy mooy foofu wow mooy kon loolu day wane ne walaat bi moo fa deñ mooy su fekkoon ne nekkul toftal gi war a toftal wala bokk gaaw gi mu war a gaaw ci raxas cër yi mooy ñu tegaloo ci maanaam temps bu leen séparé bu yàgg euh, moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy wax mu daal di koy mu daal di delluwaat mu delluwaat daal di raxas daal di raxas foofu. ala kulli xaal la chaque ne ni mu wàlla dafa bokk ci mooy fara ci farataay julli léegi mooy ne farataay jàpp mooy wàllaat goo kañ lañuy wax ne mu wàllaat gi deñ na la ñuy wax mooy soo fekkee ne charia dafa ñëw daal di boyal loo xam lu jëm ci distance la wala ci temps soo boobaa te taadu tënku ko ci miir fañ koy delloo moom mooy ci cal urf cal urf nag mooy la nga ni nit ñi dañ koo xam mooy leen nit ñi jàppee yàgg lañuy ñuy jàppee am na boo xam ne ko tënk ci mu daal di wow mooy su fekkee ne yanam ma daal di daal di wow mooy ciru cir yi nga xam moom la doon jàpp wow na kooku dañu ne kon yàgg na mooy masalan fekkee ni dafa jàpp woon am lu mu fàttee raxas waaye balaa yaram ba di wow wala boog ciru njàppee di wow mu fàttali ko da koy raxas directement du dellu wàcc li nga xam ne mooy eh, raxas yeneen yeneen cir yi daal di nag respecté tartib bi waaye loolu la je ne baabil boobu noonu baabil boo xam ne du noonu lu lu dëgër ndax wow den saay dafay dafay dafay dépendre ci yaramu nit ki dépendre ci na mooy temps bi nga xam ne ci nekk wow ci kër tàng jamonoy tàngaay euh, mooy gën a gaaw wow ci jamonoy jamonoy jamonoy seddaay am na yaram yoo xam ne ñooy gën a gaaw di di wow ko yeneen ni yeneen ni yeneen ni yeneen ni yaram su boobaa dañ koy dellu ci olof rek loo xam ne d'une manière générale dañ jàpp ne lu yàgg la ku ca daal di fàtte ab cër dootoo ko mën a raxas waaye loo xam na jàpp nañ ne nekkut lu yàgg ku ca fàtte cër da ngay da koy raxas doo delloo daal di daal di bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la digal euh, loolu la loolu digal loolu digal kooku naam kon jàpp na mën nañu fi tey ndax ñu dugg ci waajib waajibu euh, am na mooy euh, waajibu al wudu bu baax ñu dugg ci waajib mooy waajibu wa tasmiya ak li nga xam ne mooy mbir yi nga xam ne mooy yàq mooy yàq al wudu wallahu taala aalam. Barakallahu fikum wa sallallahu alaykum